fii la al imaamu an-Nawawi mooy xadiis yi indi woon ci buntu bi léegi bala ñoo tëj insha allah dafa am benn affaire bu am solo xam nga lu la doon wax fiqhu du'a ci xadiis bu njëkk bi bu Mawlana Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci la doon wax ne yeneen saa salaam de bu ma soog a génn kaana idaa stawaa ala ba'irihi xaarijan ila safar kabbara salaasa yeneen saa salaam bu doon génn di jëm ci tukki. yéeg ci war waayam da doon kabaar ñetti yoon ginnaaw gi mu ne subhaana alladi saxxara lana haaza wa maa kunna lahu muqrinin wa inna ilaa rabbina la munqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina haaza albirra wattaqwa wa min al'amali maa tardaa allahumma hawwin alaynaa safarana haaza watwi annaa bu'dahu allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal khaliifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i safar wa ka'aabati al-manzar wa suu'i al-munqalabi fi al-maali wal-ahli bu doon dellu wa idhaa raja'a qaala lahunna wa zaada fiihinna aa'ibuun taa'ibuun 'aabiduun lirabbinaa haamiduun loolu bañ koy gis waxoon nañ la dafa am fiqhu du'aa mooy gis nga mënoo fi nekk naan yàlla allahumma yooyu saa hawwin alayna safarana hada yal na nga ñu woyofal suñu tukki bi te yow lépp yow amul dara lu tax tukki bi woyof boo tax boo boo taxawee waxoon naa la sa pneu yi seetoo leen bu dee oto nga yor sa est-ce que sa sa bi doy na seetoo ko defoo révision laa sa ngay jam te voyage bu sori la di ndar en Casamance jaaroo ci benn mécanicien bu xoolal la huile yéeg affaire yéeg sa freinage sa frein sa yoon newu ci nga dem nag dem deux kilomètres génn ndar rek yow ci kii bi rek sa oto bi kël bi te moteur bi fay nga naan ndaxa waay oustaz daxa ñaanoon naa ne woon naa ñaan bi ñu wax ne boo ko defee yàlla yàlla na nga ñu woyofal suñu tukki bi ma ne waaye yow da ngaa def lu tax waay waaye yaa tax mu kël bi te nga naan lépp woo defoo dara xëy naatoo affaire bi waaw yow dundaloo fas yu joxoo ko dara mu loof nga bëgg koo dawloo distance ay ay ay ay ay ay ay ay quatre cent kilomètres ay cent kilomètres mu génn nag mënatu la dem war sax sukk danaan ndax ñaanoon naa wax yow sawaay sawaay que def nga li lim mooy dégg ñaan boo bëggee dara da ngay ñaan dëgg la waaye lépp loo xam ne day tax nga am loolee da nga cee war a dox waaw gis nga yonent bi sallallahu yéefaru Quraysh yi buñ ñëwee Uhud ne dañuy boom ci Médina ak ak Ahzab Ahzab surtout Ahzab ànd ak seen coalition ñoom Ghatafaan ak yi nga xam ne li dee woon son xol mooy bañ l'islam ne dañuy fay ci l'islam rey ci jullit ñëpp mais ren saa salam toogul ne bon allah ñaan yàlla rek ne bàyyi leen malaaka yi buñ ñëw ku fi nar a dugg Médina rek malaaka yi dinañ lu duma déedéet dañoo dajali ñëpp laaj leen lan ngeen ci xalaat ba Seydina Salman abul islam al farisi ne ah ñun de lu mel nii noon bu ñu bett bu masoon a xaw xaw ci ñun fers xamuñu ni ñuy def xam ndax naa dañ doon tabax benn benn benn benn benn benn tranchée lañ doon gas ñu nekk ci di gas nit ñi di xiif bi sonn yow yàgg nañ koo gis kon mooy dëgg la nga bëgg yàlla protéger la il faut yow itam nga taxaw ci taxawul rek ne Médina ah Médina dëkk bleer bii <laughs> sama dëkk bii nga xam ne mooy dëkkum leer bi malaaka yi nga xam ne dajjaal bu fi dugg malaaka yee koy eh, garde kon nag ma ne ñoom ñooy eh, ñoom ñooy garde fii bu Abu Sufyaan ñëwee malaaka yi ne leen pël ñu wan déedéet wan dañoo gas yu nga Medina xeer yu metti yooyu moom lañ doon gas waaw kon nag mooy loolu mooy dégg fiqhu du'a al imam an-Nawawi nag rahimahullah li li tax ma ñu bëgg a taxaw léegi bala ñu jeexal mooy xam nga fi mu ngi la doon wax ci al minhaj sax hadith bi ñu génnoon bi ñu génnoon mu ngi la doon wax ne bon euh, euh, mooy hadithu Abdallah ibn Sarjis radiyallahu anhu bi mu ciy wax nee woon na la boo man nag dajale naa ci al azkar al muntaxab fii min min min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wassalaam loo xam ne bunt boo xam ne def naa fi moom euh, mbiru tukkee gi moo waxoon naa la mooy bis bi kitaabu azkaaril musaafir léegi nag al imaam dafaa def benn introduction boo xam ne dafa am solo lool ñu bëggoon ko partager fii ba la ñoo tëj bunt bi ak liñ doon wax ne nit booy booy tukki euh, ñaan gi mooy li ci ëpp solo waaye yàlla dala wax nga jëlaale al axzu asbaab téye ci sabab yi na nga bëgg nga jaar ci mu ne mooy numéro deux lim def baabu ci kitaab boobu baabu azkaarihi ba'da istiqraari azmihi ala safar buntu lim def tudd ñaan yi muy ñaan ginnaaw bi nga xam ne waa ji ci la jël décision ah sax ci xolam mu jël décision ne day tukki mu ne fa iza istaqarra azmuhu dañ koy wax ci lu gaaw lu am am solo la wax al imaamu mii nga xam ne moo bind Riyaad bi di al imaam al haafiz an-Nawawi ah, ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi mu ne fa idaa istaqarra azmuhu ala as-safar falyajtahid fi tahsiil umuur mu ne nit ki bu dee jël na décision ferme que ne day tukki na góorgóorlu nag ci yii mu yemb ci moom mooy yii na ko def minha bokk na ci an yuusi bimaa yahtaaju ila al-wasiyya bihi an yuusa an yuusa mooy ñu dénk ko mooy ñamu nekkal bu ñu ko bàyyi mu dem sans duñ ko dénk am na eh, ku nekk magum boppam la waxi farful yooyu nga xam ne moom la ñenn ñi di wax ba pare jàpp ne ñu ngi wax lu am solo te waxuñ ci dara naan ku nekk magum boppam la nga gis kenn ki ñenn ñi moom buñ leen di buñ leen di buñ leen di conseiller ñu ñuy yërëm ci leen di conseiller wala buñ ko mënee déglu bu bon buñ buñ xamee ne am nañ kersa ci moom dinañ ko déglu waaye buñ wanee ginnaaw nag soof ma waane ba dee ñuy wax ñu naan dañuy cancer waane walla iyaazu billaah yow yaa yées ku lay wax lu baax te fii lan la la wax dalaa wax sàccil koo xam ne lu baax la lay wax nga naan koy yées ba dee seew soof lu ñu dugg ci sol yoon yoonam a ngi ci nga la loolu mooy sunna waxoon naa la ay di di di tukki di nëbbatu yooyu moom bul diinee diinee lislaam bokku ci yooyu saa saam kenn kese la ko doon def mooy bu doon day de mooy mooy wane ne feneen la mooy bu doon dem xare te waxoon nañ la ko xoolal imaamu Nawawi dina ko leeral fii léegi kon minha bokk na ci yooyu nga xam ne na fexe def ko an yuusa bi ma yaxtaaju ila al wasiyati bihi ñu dénk ko def ko ay conseil yoo xam ne moom soxla na ko waaw bu dee nit la koo xam ne day utam liggéey nga dem nga conseiller ko bu dee kuy jàngale nga conseiller ko conseil yu yoo xam ne kuy jàng la laaj góorgóorlu ak muñ ak yi nga xamante ne day metti yi muy am mu fexe bon bu mu commencé mu tàng rek mu ne bon man daal soog naa naa dem déedéet yooyu nga koy conseillé waaw mu ne wal yashad ala non mo eh, non attends loolu ak seeguñ ci maa ngi jum minha bi an mooy nga def testament voilà <laughs> waaw <laughs> xam nga Euh, euh, voyage ah bu njëkk ba gars yi bu ñu doon voyage lu nekk lañ doon kii tellement parce que dañuy dem dëkk yoo xam ne traversé yoo xam ne xamuñu fa dara xam nga ñun léegi mbir yi médias yi ak affaires yi ñun simple avion yi kii wala même oto yi wala bus yi nangam mbir mi dafa bari luñ koy def ba gars yi yu bari dootuñ ci bàyyee bàyyeete xel te yàlla dafa def xéewalu sécurité mais sécurité yi àggula ama ah. te ba léegi ñuy wax ñu am na gox yoo xam ne ci monde bi amuñu sécurité boobu kuy génn di tukki da koy seetaan bu baax di ko xalaataan bu baax ndax boo moytuwul eh, man fu ma jëm baa dinaa ñibbi si gars yi mbaa duñ ma dogaale léegi nag ñun ñu bari ci ñun xama xalaatatuñ doom moo tax xéewalu sécurité ñu bari duñ ci sant sax yàlla ah, parce que dañoo jàpp ne c'est banal waaye nag malheureusement yi banal yooyu ñuy xéewal yi dina rëy waaw ñu banaliser ko jàpp na bon yooyu moom biñ ci sax bàyyi xel alway xaafiluuna baaxul de yëgati baaxul kon mooy nañ reprendre am yuusiya mooy mu dénkaane bi maa yaxtaaju ilal wasiyati bii yi nga xam ne soxla na def ci dénkaane ci alalam def ci testament na ko na ko dénkaane wal yashhad ala wasiyati na ut ñoo xam ne daneen ciy seedeloo waaw ñu seede ko mu ne wal yashhad ala wasiyati wa yastaxillu kullu ma baynahu wa baynahu muamala fi shay képp koo xam ne am naa moom jëflante mu gis ne am na lu mu ko yoreel na fexe bu dee lu mu ko war a delloo la nag ko delloo bu dee ne amul lu mu ko ko delloo na dem fexe a ah ne ko diw de maa la tooñoon wala maa la waxoon nàngam wala maa la jëloon nangam a ah bu dee xam na ne lool du ko indil problème bu gën a rëy bien waaw ah wala defoon naa lu ba li jox suñu diggante te du yoon daal maa ngi lay jéggal nga jéggal ma sama côté waaw kay kon loolu lay wax léegi nag aw musaaxaba wala li nga xam ne ku muy àndal wayestor bi waliday léegi nag ah, mu gërëm gërëmloo ay waajuram bu dee ñu ngi dund ñaari waajuram paa mu dem fekk ñu mere ko waaw waaw ah, gam doom dañuy génn seen waajur yi mere leen mooy waaja nga xam ne dafa ñëw ne yoneen saa salaam man di damaa ñëw damaa ñëw di di di ngir jihaad ànd ak yow jihaad mu ne ko ana sa waajur yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund mu ne waaw bi may génn sax ñu ngay jooy waaw ndax bëgguñu woon ma dem yoneen saa salaam ne ko nga reetaan looleen comme ni ñu leen jooyloo wen voilà voilà kon loolu la mooy nga gërëm loo sa ñaari waajur wa suyuuxihi waaye nit ki ay sëriñam ñi ko xamal diine ñi ko xamal tamit métier bu dee métier la waaw même professeur d'école bi nga xamante ne xam na ne ci moom xam na ko te tamit primaire moo ko doon jàngal wala au lycée wala au collège wala à l'université mu xam ko mu dem gërëm gërëmloo ko xam nga kooku ki ngay gërëmloo xam na fi nga jëm non voilà <laughs> moo tax nëbbut yooyu loolu bokkoo ci yëf yi moo tax mu ne wastar bi walidayhi wa shuyukhihi ak sëriñam yi waaw yan yandumu ilaa birrihi ak képp koo xamante ne nii am nañu yaakaar te mëbët nañu am nañ euh, bëgg nañu mooy euh, am na euh, ak mbaaxam am na mbaax gum ko gum ko ji si wasibaa yi tamit ñeewante ci moom sàkku mu ñeewante ci moom ak daal di koy defal lu ay ñaan yu rafet wa yatuuba ilallah waajib na tuub jëm ci yàlla ci bàkkaar yi mu def dellu ci moom wa yastaghfiru mu ñaan ko mu jéggal ko min jami'i sunu ci mboolem bàkkaar yi wal wal ak yi nga xam ne ay wuute la borom dina defal lii nga def ne waaw bul sàcc nga sàcc waaw bul naan sàngara nga naan sënk waaw yooyu wala bul bul bul jëw nga jëw waaw bul yëddu nga yëddu yooyu yëpp ay muxaalafaat la léegi nag nga ñaan yàlla mu jéggal la wal yatlub ndana sàkku minallahi ci yàlla ta'ala mi kawete yéegul almauna dimbal ala safari fii ci wayaasam bii wal yajtahid dana nekk koo xamante ne day góorgóorlu ala ta'allumi ci jàng maa yaxtaaju ilayhi li nga xam ne da koy soxla fii safarihi ci tukki bi waaw bu ñëw rek tukki alors que moom tukki ba muy tukki façon tukki ba muy tukki lam ci soxla ci wàllu bagage intellectuel amu ko ci wàllu xam-xam léegi nag mu lay leeral lool fa in kaana ghaziyan bu dee koo xam ne tukki la boo xam ne xare la jëm waaw mooy dañuy xare yi mu ne voilà soldats yi ñu dajale nit ñi ñu war a dem voilà xare ji bu boobaa loolu tukki la ta'allama na jàng mu jàng maa yaxtaaju ilayhi al-ghazi li nga xam ne kii xare ji da koo soxla min amril qitaal ci mbiru rey xare xare mooy xare ci diine du ñëw da ngay ñëw rek di yor say bal say fetal di dóor tël tël tël noonu kese ah non non non wala ñëw rek yor sa jaasi di jaay le zéro wala yu mel noonu sa sa pistolet di jaay le sniper bi dina ay wala say kii bomb di dóor di di di di bombarder di loolu ah non da jàng. waaw li nga xam ne moom la xarekat bi di soxla min amril qital ci mbiru xare wa da'awaat ak ñaan yi nga xam ne moom la yoneen saa salaam jàngale wa umuril ghanaim ak tamit li nga xamante ne mooy li li jëm ci euh, euh, li nga xam ne mooy euh, màng mi waaw bu ngeen fa amee butin de guerre nan lañ koy séddalee yooyu waroo dem ba foofu jël fa alal joo xam ne daganu la parce que lépp loo xam ne lu ñu jël la ci màng mi ci butin de guerre bi laata ñu koy ñu koy séddale loolu safara la ci kaw nit ah. waaw déggoon nañ waaja nga xam ne daa ñëw di wax ah daan yaa yoneen saa salam lii man maa ko jëloon carax yi ci màng mi laata ñu koy ñu koy séddale yoneen saa salam ne ko shirakun aw shirakaani min naar mbar wala ñaari mbar waaw shirak mooy mbar <laughs> mooy bu ma solee carax fi may kepp sama ñaar sama baaraam bi sama baaraam bi may kepp noonu ci carax bi loolu mooy shirak voilà mbar wala ñaari mbar lu toll noonu sax boo ko jëlee ci màng mi loolu day nekk safara ci yow kon nag mu jàng li jëm ci wàllu xanaa im yi muy butin de guerre yi wa ta'zimi tahrimil hazima waaye it màggal jàng màggu ah, xaram ah, mooy fil qitaali wa ghayri dalik xaram nekk yéeféer yi di xare ci daal di fecc daal di daal di daw mooy firaaru yawmu zahf waaw dajeeg noon yi ci xare daal di daw lu dul muta hayizan ila fi akom li aaya bi wax koo xam ne day daw uti lu eh, ndimbal Euh, ngir ñëwaat comme li ñoom li daloon ñoom Seydina Ibn Omar ñi ca xas ca xaswatu Mu'ta biñ ñëwee naan yeneen saa saa ñun dañooy ñi daw yeneen saa saa ne déedéet yéen nga xam ne da ngeen a ñëw da ngeen di delluwaat ci noon bi voilà yooyu yëpp mu jàng loolu xam ne loolu garaaw la waaw waaw boo loolu lu garaaw garaaw la <laughs> waaw loolu dafa nekk loo xam ne euh, euh, lu lu lu ci yu ci yu garaaw la quoi voilà. bu nekkul yooyu rek moom euh, day nekk yu garaaw léegi kon mu jàng loolu wa ghayri zalika yu mel noonu wa in kaana xaajan léegi loo koog mooy bu dee ne da doon xare xarekat la wa in kaana xaajan bu dee koo xam ne ajikat la day aji aw mu'tamiran wala koo xam ne day umra day dem di umra ta'allama manasikal hajj yow sa sa sa sa tukki bi ngay def ngir aji la wala ngir umra na jàng nan la ñuy aji ah, ak nan la ñuy umra aw wala boog istashaba maahu kitaaban bi daalika wala mu ut téere boo xamante ne téere bi nag mën naa nekk téere lu ñu bind waaw ab livre boo xam ne ci la def comment on fait la xaj le pèlerinage wala le la umra nga yor ko wala ay audio yoo xam ne moom ngay déglu yoo xam ne moo lay leer loolu lépp genre kitaab la wala yoo xam ne ay image yoo xam ay YouTube ay yoo xam ne dañ koy xool di ko mën a xam ne nii la ñuy aje wala nii lañuy ñuy umra loolu nga jàng ko de mu am sa téléphone boo ñëwee yenn bërëb yi bala nga ciy dugg di commencer nga xool ko réviser waat xool ba mu leer waaw moo moo maam aw istashaba ma'ahu kitaaban bi daalika loolu mooy suñu téléphone yi loolu lépp téere la nga am ci image yi am koo xam ne dalay wan ni ñuy aje wala image yi wane yooyu nga xool ko bu baax ba jàng ko waaw mu ne walaw ta'allamaha bu ko jàngoon nag jàng ko ba pare ba man ko parce que man ngaa dem ñu këf sa téléphone wala mu réer yow bu dee ne sa xam-xam bi moom lañ doon wax sànq imaamu Shafi lu doon sama xam-xam sama dënn la nekk nekkul ci ay waxande yuñ ko dugal parce que xam nga man ngaa ñëw ne bon man c'est bon bon j'entreprends le la umra mais sauf que bon yow jàngoo affaire yi jàppoo ko mais j'ai tout sur mon téléphone ah une fois que je suis là-bas voilà avant d'entamer de commencer je vais regarder les vidéos nangam waaw mais man nga dem ba ci aéroport wala laata bi ngay jóge fii sa téléphone réer nga nekk ay Charles de Gaulle di xaar ato kii boog euh, vol bi jekki gisatoo sa téléphone xamatoo foo ko def mënoo ko jiiñ kenn dañ koo sàcc man naa am yaa ko teg fenn fàtte ko nga laaj benn waaye bu jege foofu est-ce que man nga ma soneel sama téléphone waa ji sonné di tombé répondeur te vol baa ngi nii ngeen di dem te mënoo fi nekk di jëndiwaat téléphone te même boo jëndee beneen ana vidéo yi da cee nekk moo tax <laughs> moo tax imaam ne. walaw ta'allamaha bu doon nit ki da koo jàng xam ko wastashaba kitaaban ba pare mu jàng ko xam ko waaye yoraale téere buy wax ci loolee ci umra ak aj kaana afdal loolu moo gën parce que kat dabtu yi dabtu kitaab daa am ak dabtu qalb mooy takk mokkal ak mokkal goo xam ne mooy ci téere luñ def ci téere noonu lañuy takk ak loo enregistré loolu bal yàlla may nañu enregistré mooy yooyu yëpp dajale yëpp nag moo gën denn kese parce que mokkal moom moo ci gën a wóor mais mokkal man nga dem fàtte man nga dem affaire bi nim kii mu xam lu jaxasoo ngay hésiter mais est-ce que c'est ça wala noonu bala déet xam nga loolu nekkatoo ci xam-xam moo tax li gën a wóor nga yor lépp bu ko defee yow bu bii fàddoo nga mën a nga mën a jàpp ci beneen moo tax mu ne walaw ta'allamaha wa a kitaban kana afdal loolu damoo gën mu ne wa kadhalika na ko noon al-ghazi na ko noon kii xarekat bi na ut tamit téere boo xam ne day net day wax ñaan yi ñaan booy xare ji wala tamit ak yi expliquer bu ñu ko amee butin de guerre ak yi nga xam ne moom lañ war a faat ñoom lañ mën a xareel ak bu dee comme ay église ay synagogue ay yooyu amoo droit laal ko yooyu yëpp na ko yor bu dee téere boo xam ne da koy leeral wa yasta wa yasta wa yustahabbu an yustashaba an yastashiba kitaaban fiihi ma yahtaaju ilayhi te sopp nañ mu yor téere boo xam ne daal ci voyage bi lim ci soxla yëpp na ci nekk boroom xam-xam yi leeral nañ ko na xool nag loo xam ne lu précis la lu gàtt loo xam ne lépp a ngi ci en tout cas en tout cas wala boog tënk nañ ci yu mën da ñàkk yi mu mu jàpp ko mu ne wa in kaana kon wax na la bu dee xarekat wala ki nga xam ne day aji wala day umra mu jàllal la ci leneen mu ne wa in kaana taajiran bu dee nag aji voyage bi day voyage commercial yàlla man ñii Dubaay laa jëm Allahu akbar <laughs> waaw jëndi ay marchandise ndax man damaa nekk ab baana baana wala commerçant boo xam ne bu mag la homme de affaire la boo xam ne day dem ak ñëw wa in kaana taajira wala da ngay dem Miami wala California wala New York wala fi nga xamante ne mooy foire de Paris muy foire internationale de Paris wala damay dem Brasilia ngir jënd ay marchandises wala South Africa wa in kaana taajira wala damay jóge ndakaaru gii di dem Casamance ngir uti tiiru Casamance ndax seen tiir baax na lool géej gi ak koŋ yaag yooyu yëpp ma soxla ko léegi yooyu lañ lay waxa ah. voilà mooy jóge ma Kaolack gi di dem Gambia ngir uti li nga xam ne mooy suukar ah yal na bu mu nekk foroon o <laughs> dajeeg gaay <laughs> dowa nit nañ la sonal <laughs> wa in kaana taajiriya wala dem Mauritanie waaw jóge Ndakaaru dem Mauritanie ngir uti marchandise ngir ñëw jaay fii ci Thiès kaay voilà wa in kaana taajira bu dee daa nekk commerçant ta'allama ni muy def na jàng maa yaxtaaju ilayhi min umuuril buyu' na jàng li nga xam ne da koo soxla ci mbiru njaay ma ah. maa yasihhu minha la ca wér ci wàllu njaay parce que xam nga ñun léegi problème bi lool la mooy li Seydina Ali ibn Abi Talib ñenn ñi Seydina Omar ibn euh, Ali ibn Abi Talib Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma kenn ci ñoom bi mu nee xalifa da doon yorub yaram Seydina Omar moom bari na <laughs> dugg ci marché bi ne képp koo xam ne xamoo luy lu dagan ak lu xaram génnal suñu marché bi bala nga fi lekk riba wala nga lekkloo ko nit ñi waxoon naa la kooku moom bés bu ñëwoon ci suñu marché yi tilleen <laughs> marché Ocass marché Thiaroye gi marché nangam ak feneen ak feneen muusante <laughs> la hawla wala quwwata Sandaga Colobane <laughs> yorub yaram ne gaa yi ku xamul lan mooy lu xaraam njaay mu xaraam ak mu mu xaraamut génnal marché bi kon de damay ragal bés boobu moom kenn du dugg moom <laughs> mooy ñi ñuy tëj dina bari si bari nañu ko am nañu ko xam <laughs> mais bari na ñoo xam ne tamit seen bul faale lañ waaw dañ naan mbir mi dox na rek temps yi daal mbir mi dox na gaay yi ñu ngi ciy gañee di ci am lu bari rek ñu commencé. tant ndax dagan yi dagan naam daganu. transaction bi njaay mi ma bëgg a def est-ce nangu na kenn d'accord ci suñu yoon newu ci en général mu ne nag bu dee jaaykat la daa war a xam loolu day comme voyage dem du ak yi ñu la wax léegi wala dem Casamance marché marchandise da nga xama ah, boo fi demee indi fi ay sëndu ay marche ay ay kii naan Noël lay jege <laughs> suñu mbokk chrétiens yi ñoom dañuy soxla li nga xamante ne nii mooy sàngara si yooyu dañ koo bëgg léeg-la chocolat yi nga xam ne ay sàngara lañ ci buy bam fees jal boo koy lekk muy tuuru muy këpp ci sa biir génn gi am benn guu boo xam ne bu neex la léegi yooyu moom bie boo dégg naa il s'en léegi naa ci jënd marché bu baax la en tant que jullit yow da ngay font wala la ah dem indi ci ay conteneur nag taxaw ñu naan moo ku indi marchandise mi ñu naan Alaaji Isaa xam nga ne Alaaji Isaa yaa ngi déconné déconné nga bu yaa hawla wala yow xanaa yow ne dañoo <laughs> ku jaay lii i way Alaaji Isaa xam nga ne sa imaam wax wa in kaan taajira bu ne koo xam ne commerçant la ta'allamana xam naa la nga xam ne yaxtaaju na ko soxla ilay ci moom min umuril buyu'i ci mbirum njaay maa la nga xam ne yasihu dina ci wër min ha ca moom wa ma yabturu ak ak li nga xam ne da ciy yàqu njaay ma day tax njaay mi moom dootul baax waaw comme njaayu ribaay yi wamaa ak li nga xam ne yaxillu dagan na ci njaay wamaa la nga xamante ne nii la ñuy wéri ak la muy yàqoo ak la nga xam ne moo ci dagan wamaa yaxrumu ak la ca xaraam wa yustahabu daal dina ñuy sopp wa yustahab ak li ñu sopp ci njaay wa yukrahu ak li nga xam ne moom lañ ci sib wa yubaahu ak li ci dagan wamaa ak la nga xamante ne nii Eh, eh, eh, yarjahu wala yurajjahu ala ghayrihi lii moo gën a yey li gën a li gën a noot ci beneen wa in kaana mutaabbidan léegi kooku pare na ci njaaykat mu ne bu dee nag koo xam ne saa saa'ihan koo xam ne jaamukatu yàlla la boo xam ne day tukki ngir dem jëm ci wàllu jaamu yàlla nekk koo xam ne day def sa euh, euh, di euh, zaaru tourisme boobu nga xam ne tourisme jaamu yàlla la ak damit dem di jaamu yàlla di di di di jaamu ji yàlla muta'azzilan ngir dem tukki dem foo xam ne foofu nag dafay wéet def fa ay kii dem def fa ay ay ay wéet fa quoi ay ka ngir mën a jaamu yàlla liin naa si ngir quelque loolu nag wax naa la manoo ci saxan la rahbaniyata fil islam waaw nekk koo xam ne moom sa dund gi yëpp da nga koy da ngay da ngay deru nit ñi loolu baaxul waaw waaye lool lu taxawoon nañ ci ci ahkaam yooyu ci atte yooyu euh, nan lañ kii euh, kiiwee voilà mooy onze la googu beru gi euh, gisoon nañ ko fan lañ gisoon masaalik bi ci masaalik bi dañ ko gisoon wala fii waaw waaw ci masaalik bi sii si axtaamul uzla si Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim daal di woon na koy leeral taxawoon nañ ci bon dellul ci Masaalikul Jinaan voilà foofu ñu ko bi gis yooyu moo tax taxul ñu jarul ñu ciy taxawaat kon bu dee nit ki day voyage yi ngir dem. Ah, foo xam ne fa lay jaamu jee yàlla wéet ci nit ñi ndax loolu mu ne bu boobaa ta'allama na jàng maa la nga xam ne yaxtaaju ilayhi dina ko soxla fii umuri diinihi ci mbiru diineem fa hada mu ne lii ahammu mooy li gën a li gën a yitteewoo maa li nga xam ne yan yanbaghi li war lahu ñeel ko an yatlubahu mu sàkku ko wa in kaana bu dee nag daa nekk mimman yasiidu <laughs> koo xam ne voyage bi moom voyage pêcheur la quoi <laughs> alors que jàpp ne lislaam moom waxut ci dara voyage xam nga sànk ba léegi euh, waxoon naa la gaal ah gaal ci la waaw yow da ngay jóge fii ci caare géej bi dem Pointe Sangomar ngir dem uti ay géej sa fila tournée yi uti ay jën wala yow navigateur nga say bato ngay yor daal di dugg li nga xamante ne mooy mooy géej gi ngeen dem ay Espagne wër fu nekk yooyu lañ day wax ah voilà wala nga dem rek jël sa bato gi sa gaal gi fii ngir dem ay kayaar daal di da jàll yooyu yëpp ngir daal di dem daal di nappi mu ne bu dee kook taal la man a jàng ba xam yow mool di yow mi nga xamante ne yaa ëlëmbokkab la bu na nga jàng maa la nga xam ne yaxtaaju dina ko soxla woo ilayi ci moom ahla saydi ñi nga xam ne ñooy rëbbkat yi lool nag mooy rëbbkat nappkat ak rëbbkat waaw rëbbkat bi ci nappkat bi ci géej gi la rëbbkat bi mooy ci biti ki nga xam ne day voyage yi parce que bon là bon <laughs> on va quitter Lyon pour aller euh, ci sud bi voilà foofu daal di euh, pour pour le gibier pour pour pour daal di euh, chasse gibier bi loolu na nga ah. boo fi demee di rey sanglier sanglier dafa xaraama ah. waxoon nañ la ngara moom <laughs> ngara daa xaraama ah. <laughs> ngara sanglier wak ñoomin phacochère yooyu daa xaraam ñoo ngi mbaam xuuxayam voilà yow foog nga jàng ana lan moo dagana lan moo dagana rëbban ak lan moo dagana napp moo napp moom simple na huwa tahuru ma'u alxillu maytatu ndox moom géej yoneen saa saam nee na mooy li laab tey laabalaate ndoxam waaye dagan na léppam loo xam ne miir dem la moo tax géej moom amul dara loo xam ne même insaanul yi nitu géej sax man nga koo rëbb xam nga nitu géej am na ah ak li nga xam ne xinziirul yi li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy cochon wu géej yooyu yëpp am na mbaam xuuxu géej yooyu yëpp li gën a dëgër mooy kenn na ko terewul voilà ak insaanul bahri nitu géej ñoom ñëpp mën nga leen a jàpp loolu waaye bu dee da rëbb nag wax naa la fi boo fi rëbbee ab ab ab ab photochère ah, loolu doo ko mën a lekk ah. waaye kon nag mu ngi noon mu ne kon na jàng loolu moom bu dee ki nga xam ne voyage rëbb lay def wama yastaritu zakatu ak li nga xam ne ah, dañoo sartal euh, malgré rëbb la mooy il faut moom mu nekk da koy rendi wamaa yab fii fiihi qatlul bi li nga xam ne moom bu ko xaral xajam bi muy jàppee bi muy rëbbee jàppee rek doy na awis sax mi wala bu ko sànnee benn xeej wala bu nduqi yat jël ab kii sala yooyu ñuy rëbbe ne ko tuy waaw bu dee yoo xam ne foog mu xam yan moo ci lool rek dina doy wala bu dee daa ñëw fekk xaj bi matt ko te faatoogul par exemple yeneen saa sala naa Seydina Adi ibn Hatim ak ñoom Seydina Abu Sa'labatal Xushani ndax ñoom ay rëbbkat la ci woon ne boo ñëwee Euh, euh, euh, mu desu dund loo xam ne moom waa ji faatul boobaa da nga koy faat mooy gibier bi waaw voilà kon loolu yu mel noonu léegi nag waaw léegi nag boo ñëwee fekk xaj bi jàppal la tudd nga tudd ci turu yàlla ba nga ko nga ne ko bobi bismillah bobi cot bobi daw rek daal di jàpp gibier bi kay <laughs> matt li nga xam ne mooy bëyu àll bi nga ñëw mu mu faatu bu boobaa yow mën ngaa lekk dara newu ci mais bu dee da ngaa ñëw fekk mu tàmbale koo lekk ah bu boobaa yoon na ko bu lekk de ndax dafa moo loolu mooy boppam amaana boppam la ko jàppal yooyu yëpp ki da koo war a jàpp waaw ak tamit est xaj laa mën a rëbbe est xaj bu nekk ñoom labrador xam nga labrador <laughs> ñoom chien yi nga xam ne ñooy labrador ñoom est ce que mën ngaa rëbbeeg yooyu wala xaj yoo xam ne xaj yu xaj bu ñuul la <laughs> <laughs> ma ne ah waaw léegi loolu dañoo taxul a jóg nekkuñ ci buntu ay rëbbëg yooyu mais yooyu ay ki nga xam ne mooy voyager ngir loolu na ko jàng parce que quand eh, ku mel ni ñoom imaam Ahmad ak xaritam bi imaam Ishaq ibn Rahowi dañoo jàpp na rahmatullahi alayhi xaj bu ñuul moom kenn du ko rëbbe parce que leen saa sam nee na xaj bu ñuul saytaane la <laughs> ñu ne ñoom kenn du ko rëbbe bon bu dee waa même waa jumhur moom jàppuñ loolu waaye mooy yooyu da nga koo war a xam nag voilà loolu la lay wax nii ah mu ne kon wa in kaana ra'iya kon pare na foofu léegi mu ne wa in kaana bu dee nag tukkikat bi daa nekk ra'iya koo xamante ne ab sàmmkat la la na jàng maa la nga xam ne yaxtaaju ilayhi dina ko so aajo woo ci lool mimma qaddamnaahu ci li nga xam ne jiital nañ ko comme ñee rek sàmmkat bi yow na nga jàng tamit nan ngay kiiwe hmm? fii haqqi ci aqu leneen loo xamante ne mooy yow da ngay sàmmal keneen ay ay ay xaram wala ay bëyam wala ay gëléemam amul man maay samba pol waaw waaw nekk samba pël mi nga xam ne maay sàmbal séeréer si nekk fii seen seen nag yi mooy déema ñëw da leen riir na ndekete yoo maay luubal mbir yi sawaay ragalal yàlla waaw <laughs> fii sawaay ci <laughs> loolu doo ko def voilà gaawaan nekk gaawaan fii sawaay mooy dégg nga ne gaa yi seen seen affaire yi riir na ko <laughs> waaw <laughs> paaw <laughs> paaw seereer si moom bi nga ñëw ne ah ah leen moom kay wax say wax yoo xam ne lépp ci caaxaan la loo manoo ko def ah voilà bu dee ab sàmmkat la mu jàng mu jàng li nga xam ne moom la aajowoo ci li ñu jiitaloon ci àqu keneen koo xam da nga yor alalam waaw ak tamit àqu ñeneen ñi nga xam ne mi man ya'tazilu naas àq yi ndax kooku comme que day wéet sàmmkat bi en général moom kesey nekk ak xar yeeg bëy yeeg ñoom nag yeeg jëleen yi mais na jàng ak wéet attey wéet ci nit ñi la ta'allama tamit na jàng maa yaxtaaju lay li mu soxla nag ci wàllu métier bi mina nañ ko fan yee ci euh, bunt bii ñu nekk mooy am ak dal ak ñeewante ci bàyyi ma yi bañ a nekk ku dur ku bon xol koo xam ne mooy dégg nga kàjj leen jël aw yat fëgg ci bopp xar mi tël lu tax ngay daw mel ni xar mi daa xam li ngay wax walla yaazu billah yu yées yooyu moom foog nga bàyyi ko quoi waaw léeg-léeg nga tëbali leen ñuy daw rek nga mer rek dugg yi ci yeelu kenn ki mu commencé soox yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne hein waaye <laughs> daa mel ni <laughs> loolu <laughs> benn image la ma jox ko daa bañ doon nekk ca tool yi benn xar yoo xam ne dañu ñëwoon doon ruur tool bi sama <laughs> benn cousin dàq ji ne ñuy daa mu dugg ci yeelu benn xar mi xar mi jóg di sox <laughs> image boobu moo ñëw directement ci kon <laughs> da jàng la nga dal ak teey ak kii bàyyi muy wa talabi nasihati laha ak tamit di jàng li nga xamante ne mooy am nasiha mooy di e, e, leen nasiha mooy di leen conseil boo conseil mooy lan mooy e, yéwénal gi ngay yéwénal seeni mbir wali ahliya ak tamit ñamoom moom xarit voilà wal i'tina'i bi hifdha nga nga nekk koo xam ne tamit da ngay ci sàmm giñ la sàmmloo di leen di leen sàmm nag ci yoon wat tayaqudu te tamit nga nekk ku vigilance ci loolu te di ci bàyyi xel mais ñëw yor alalu jàmbur di jaay ne du sa alal daal nga sàggane ko loolu it baaxul wasti wa wa wa wastazana wa eh, ahluha waaye it na waa ji na ñaan ndigal ñi moom xar yi wala gàtt yi fii dabhi ma yahtaju ila dabhi yoo xam ne bon mu ñaan leen ne mais est ce que xar mi bu dee daa damm woo xam ne manatuma koo kii bu ma fi naree xaar balaa vétérinaire yi ñëw wala bala muy kii est que du faatu est ce que loolu mën naa ko rendi ñu ne la waaw yu mel noonu mu ne lool nanga ci laaj digal de sinon boo fi ñëwee rek mooy de yow nga añe xar waaw semaine bu nekk nga rendi benn buñ la waxee nga naan non c'est que da doo feebaroon quoi te manuma woon non loolu doyul ah non leen di laaj te tamit nga nekk koo xam ne da ngay fidèle da xam ne yàllaa ngay surveiller voilà fii ba'dil awqaati li aaridin yoo xam ne da ngay ñaan digal est ce mën nga leen a rendi bu dee ne daa am tax tax waa man bu ma amee yoo xam ne dama leen a war a ganale sama kii yooyu est ce que di ngeen ma may rek bu ma ci mënee jël boo xamante ne du ma jël nag di ci gën a màgg yu mel noonu ñu ne la waaw voilà. léegi baax na léegi mu jàll ci keneen wa in kaana rasula bu dee daa nekk waa ji day tukki ndaw la émissaire la min sultaanin ila sultaan mooy daa am ku ko yónni sultanin ila sultan mooy euh, émissaire d'un gouvernement wala monsieur le ministre moo la délégué yónni la wala monsieur le ministre c'est le président moo ko yónni mu war a dem ante wala ambassadeur nga nga war a dem doxal sa réew wala yu mel noon wala kilifa sàngam wala ministère sàngam ci beneen koo xam ne ab sa homologue am la mu yónni la fa aw nax wi aw nahu walla yu aw yu mel noonu ihtamma bi ta'lim bi ta'allumi ma yahtaju ilayhi min adabi mukhatabat al kibar kooku il faut mu jàngi laata muy dem mooy moom la ñuy wax léegi diplomatie mais ci l'islam loolu lépp dafay am nan ngay waxee li xamante ne mais pas diplomatie nifaaq di fi am léegi ah diplomatie naafiq yi moom du doolu déedéet déedéet mooy bu l'islam bi nga xam ne da ngay jàng li nga xamante ne na yittewoo jàng yi nga xam ne da koy soxla ci ay tegginu nan ngay waxeek ñi nga xam ne ñooy Euh, ñi nga xam ne ay buur lañu ay kilifa lañu ay président lan lañ ngay waxee ñoom doo ñëw euh, ñëw euh, prince héritier bu Arabie saoudite nga ñëw mu mu mu daal di lay Mohammed Ben Salman hmm? nga ñëw sawaay ñu accueillir la yow président sëñ Basiiru yoon ni dafa nga ñëw jom amoo dara nga yow ñu naan ko booy xam nga loolu yow noonu lañuy waxee kii ñëw naan voilà comme que moom du mag noonu naan ah kii sax maa ko mag ah, ah Ben Salman mii di booy nga naan lan kon nga ñëw naan ko voilà mu ñëw di xaar traducteur bi mu dégg traducteur bi tra bu dee déggoo arab nga naan ko booy eh, da xam ne yooyu est ce que noonu la ñuy waxe kenn du waxe noonu moo tax mu ne da ngay jàng tegginu nan la ñuy waxe discuter ak ñi nga xam ne ñoo ñu mag yi lool ay c'est codé voilà wajawaabaati maa ya'rudu fi muhaawaraat ak tamit mën a ci tontu bu dee ay discussion dafa xew ak ñooñu ngeen war a jokkalante kàddu nan ngay waxe du lu ma neex sam langage familier bi nga xam ne moom nga miin ay wees wees lu ñu wax nga ne wees waaye yow dem nekk kii diplomatique naan ay wees waaw ah, ay ay ay ay façon wax yooyu nga xam ne yooyu ñeme woo ko faa wax da koy jàng voilà kon jàng yu mel noonu waaw moo tax façon yu mel noonu moo tax booy quartier yi seen amul liggéey du yomb ci yu mel noonu dañuy ñëw gars yi entretien bi bu ñu ñëwee nii premièrement ñenn ñi ñuy soloo rek leen gars yi di di classé fee seen façon tubéy yooyu nga xam ne mel ni ay ay ay ay kii ay ay yuñ ay yu ñuy fanaane yooyu ñuy fanaane pyjama nga ñëw am am am am entretien ne xaas ak si sa waay yow yaa dàq sa bopp gaa yi dañ lay xool rek di xaar yow kii na fi gaaw jóge yaa ko tey <laughs> il faut être présentable et respectable waaw yooyu tamit dafa jar bàyyi xel ko quoi nan ngay tontoo nan ngay waxee ci euh, euh, euh, bu ngeen di discuter kilifa yi la yónnee ak ña ngay jokkalanteel wa maa yaxillu lahu min a diyaafat ak li nga xam ne dagan nañ buñ koy ganale voilà est mën naa toog foo xam ne ay sàngar lañ fa teg loolu mu xam ko wal hadaaya ak buñ ko joxee ay cadeau est na xam wamaa laa yaxillu la ci dagan ak lu ci daganul waaw parce que xamoon nañ ci hadaaya lu mal xulul yeneen saa saam nee na gisoon nañ ibnu lutbiya ya nga xam ne beneen demoon yónni yeneen saa saam ko mu dem ñëw naan lii maa ko moom lii nga moom lii maa ko moom yeneen saa saam ne def discours ne lu ko tere woon toog kër ndayam ak baayam ba xool ndax dinañ ko joxam déet mooy yow yoo xam ne yow waa ji dalaa jox kado parce que li nga doon la poste bi nga yor du koo xam ne dala yàgg jox kado parce que bu dee koo xam ne dala yàgg a jox kado après yow nga nekk président mais mu jox la kado lu mel ni lam la doon jox may loolu garaawul wala nga ñu yónni la moom mu jox la lu mel noonu te ndax yàgg na la saa la gisee jox la kado te même chose la la doon jox tablette chocolat tout le temps yow mu gis la nga nekk monsieur le ministre ñu fal la monsieur le ministre nga ñëw nga ñëw foofu seet si ko mu jox la tablette kii wala ñu yónni la ko chocolat kooku kenn du ne ko eh eh yow sa tablette chocolat bi yóbbul ko nguur gi ba monsieur le président ne la est-ce que dagan na jot parce que kii tout le temps mu jox ko <laughs> loolu daa mel bi ñu gis hadith boobu loolu dañ ko fàtte woon <laughs> préciser <laughs> voilà moo tax imam di wax nii naan il faut mu xam ci yiñ koy ganal ak yi ñu koy jox kado yi li ci dagan ak li ci dagalul wa ma yajibu alayhi min mura'ati an-nasiha ak li nga xam ne dafa war ci moom mu sàmmonteeg ak bon conseil waaw ah wa izhaari ak di feeñal maa yee yób maa yóbba seenoho waaw ah. di feeñal li nga xam dañ koo nëbb wa adamil mooy bañ nag di divulguer ay secret bañ tamit al di tricher di di di yëddu nit ñeeg wal ak wor waaw wan nifaaqi ak naafiq loolu mooy diplomatie bi wal xadari ci leenoo démocratie la boo tax micro yi ñuy tëj bu ñu ko ubbee rek gaa yi ne yoo gra waaw le président yi di wax ñeneen ñi moom seen mbokku homologue yi te muñ dajee di wan ne ñoo leen bëgg lépp pour nifaaq la du dëgg de waaw bu micro yi bu ñuy fay micro yi ku ne waaw voilà waaw te pourtant moo ko fi doon wax on est ravi ñu koy tutoyer ngir wan ne xaritam la mais bu koy wan ginnaaw moom ah comment il est ah, <laughs> nga bañ koo def wal xadaa ak waraata wan nifaaq a naafiq ah wal xadar da ngay min at-tasabbubi ila muqaddimatil ghadri lépp loo xam ne day jëme ci wàllu wor nga fexe nag ah def ci attention mu baña xew aw ghayrihi yu mel noonu mimma yahrumu yi nga xam ne dafa xaraam wa ghayru dhalik ak yu mel nii mu ne wa in kaana wakiila bu dee nag koo xam ne dañ la chargé mooy dañ laa délégué aw amilan wala koo xam dañ laa chargé na la liggéeyal fii xaraat loo xam ne dangaa war di leble aw nax wi wala yu mel noonu ta'allama na jàng maa yaxtaaju ilay yi mu soxla mimma yajuzu waaw nga xam ne yooyu ay jokkale wante la ay transaction na xam li nga xam ne moo possible an yashtariyahu mu jënd ko yow dañ laa délégué na la jëndal ma jaayal ma defal ma nii boo demee na nga leb fii def nii de yooyu foog nga jàng loola ah, wa maa laa ak yi nga xam ne manu la nekk wa ma yajuuzu ak yi nga xam ne possible na an bi bihi mu jaay ko hmm? wa laa la yajuuzu ak yi nga xam ne manu la nekk wa ma yajuuzu ak yi nga xam ne mën naa nekk at-tasarrufu mooy bi ci soppandikoo fii wa ma la yajuuzu ak yi nga xam ne loolu manu cee nekk wa ma yashru wa ma yashrutu al-ijtihaad ak yi nga al yi nga xam ne dañoo sartal euh, waa ji daal di mu am seede waaw yoo xam ne daal laaj seede de te loolu moom la ci l'islam daal di gën Euh, digle parce que boo ko deful bu problème amee après du nga xam noo koy lijjantee wama yajibu ah li nga xam ne moom dañ ko cee sartal ak li nga xam ne dafa war feede da cee war wama yasradu fii ak li nga xam ne dañ ko cee sartal wama la yajib ak yoo xam ne warul seede wama yajuzu lahu ak yi nga xam ne possible na minal asfar yi ci ay euh, euh, di tukkee yu mel noonu foog tamit nga xam ko ah wama la yajuz ak yi nga xam ne man la ne wa ala jami'il mazkur mu ne nag léegi muy tëj mu ne nekk na ci ñi ñii ñépp nga xam ne moom lañu ñu tudd ñii ñépp nga xam ne moom la ñu tudd ah mooy c'est pas pour xasra du du du du du du istiaat mais pour xasra dafa tënk nekkul ne képp kuy tukki la tudd mooy ñii daanaka ñooy les principaux ñeneen ñépp nag xis ala zalika da nga koy danga koy kii ci lii da koy euh, euh, xiyaas ci lii ah ku nekk kuy tukki la la tax a jóg na ko jàng ba xam ko ci wàllu diine. wala wala jamii ak tamit ci wàllu la nga xam ne moom la laaj fonction boobu la fekk na nga war koo man voilà wala jamii al mazkurin te nag war na ci ñëpp ñi nga xam ne moom lañ ci tudd an yataallama mu jàng man araada minhum képp koo xam ne mu jàng képp koo xam ne bëgg na ar rukuba war al bahr géej al xaala allati yajuzu fiha rukubul bahr waaw kooku mooy nappkat bi ma doon wax ak tamit ki nga xamante ne nii moom fi mu jëm il faut mu yëg géej parce que fi mu jëm ab île la waaw wala moom il faut mu yëg géej manul nekk bato moom foog mu yëg ko wala gaaw il faut mu ne képp ci ñoom koo xam ne nii moo xam kii xare ji la kii commerce ji ki nga xamante ne day dem ngir tamit euh, euh, safaru jàngi ngir dem jàngi wala liggéey wala yooy yépp ñu waxoon il faut mu nekk bu dee daa war a jaar géej yëg géej foog mu jàng xool jamono yi nga xam ne allati yajuzu fiha rukubul bahr kene war ci géej mooy yéeg ci géej gi mën naa nekk mooy mooy loolu météo ngay xool bu boobaa waaw bu dee yow yaa yor sa gaalu bopp wala tamit ñi nga xam ne ñooy transporter nit ñi tamit il faut pas ñuy jël ay ay ay ay ay ay ay décis ay kii di dugal seen danger ba bakkanu nit ñi di mettre en danger la vie des autres waaw bëggub xaalis kese nga jël la joolaa di ko duy rek di dem wala kasuma yi déedéet da ngaa war a xool est-ce que man bato gii nii jamono jii lan la waa météo wax. waaw est-ce que géej gi sàmbaraawul est-ce que géej gi nekkul géej gi daa mer waaw géej gi daa meram merut est-ce que amul ay ay vagues yoo xamante ne c'est dangereux ay tempêtes amul ay yooyu yooyu yépp nit ki da ko war a xam waaw da nga koy xool ba jàng la carte météorologique nga am ko du jour ak tamit fan la danger yi nekk ci wàllu euh, l'océan yi la météo des mers loolu tamit nga xam ko ana yan côté moo yi dangereux yi nga xam ne day am ay trou noir façon yoo xam ne ay kii day jékki rek mel ni ay kàmb yooyu yëpp nga xam ko ñu nga étudier ko voilà loolu lay wax nga daal di koy xam yan jamono nga war a yéeg nga mën a possible nga yéeg géej ah wala xaalal lati laa yajuz ak tamit jamono yi nga xam ne waroo ci yéeg moo tax waa ji nga xam ne tamit lii day duggaale ki nga xam ne dane mbëkk mi lay jël ngir jóge euh, Sénégal wala euh, Afrique wala feneen wala Syrie wala foofu ngir ñëw Europe jël gaal yi wala yooyu ñëw il faut tamit euh, gars yi waruñu di jël ay ay kii yu inconsidéré rek waa ay risques yoo xam ne yéen jamono ji la dafa nekk temps boo xam ne dafa bari ay tempêtes lool waru ngeen cee voyage waaw waru ngeen di jël di jël di mettre en danger ndax borom bi nee na bu leen sànni seen bopp ila tahluka wala tulqu bi anfusikum ila tahluka voilà boroom bi nee nañu bu leen di jël euh, di sànni seen bopp waaw li nga xamante ne nii euh, wala tulqu bi aydikum tout le temps maanaam bi anfusikum wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin bu leen sànni seen bopp ci seen loxo mooy seen bopp ci loo xam ne da leen di alak non il faut pas nit ki di jël ay risques inconsidérés waaw yow bu dee da nekk jamono joo xamante ne ay tempête ñoo am ay ouragan mënoo fi jël ci yoonu Oklahoma bi wala Ndakaaru de Dakar Thiès ci àllu taaj bi nga ñëw bëgg faa jaar ak sa oto loolu yow yaa ko def bu dee transporteur nga nga yeb ay nit ku ci faatu yow yaay jël la responsabilité yow lañ koy teg parce que yaa ko tey yooyu da koy xool boo tax mu naan la foog nga xool yan jamono nga mën a tukki ak yan nga mën a jël géej wala déet te loolu mu wax ci moo am ci tali ah, ak yëpp. waaw jamono yoo xam ne fa nga jëm daa bari ñu ngi naan ay inondation yu garaaw fa am ay tempête de neige yoo xamante ne nii ay verglas kenn du mën a jàll ci ay montagnes yi nga bëgg a jël sa oto di transporter ay nit te amoo yow pour neige yooyu yëpp amoo ko loolu lépp danga ko koo war a am amoo dara amoo amoo amoo amoo amoo amoo amoo amoo dara chaînes yi amoo leen équipé woo ba pare bëgg yóbbu nit ñi mais bu ñu waddee faatu nag loolu il faut nit ki ci bàyyi xel mu ne wa hada kulluhu mazkurun fi kutubul fiqh mu ne lii lépp nag tudd nañ ko ci yaatal ci téere fiqh yi eh, eh, eh, laa yaliqu bi hadal kitaab yellu ci téere bi istiqsaa'uhu mooy di ci dugg di ko xóotal wa innama gharadi mu ne dëgg sama objectif man imaamu Nawawi huna fii rahimahullah mooy bayaanu leeral bayaanu azkaar ñaan ñaan yi nga xam ne xaasa exclusivement ñaan yi wa hada ta'allum al mu ne nag kanta njàng bii nga xam ne moom lañ tudd ku nekk ci voyageurs yi min jumlatil adkar ci xeetu ñaan yi la tamit ama qaddamtu comme ni ma ko jiitale woon fii awali hada al ci téere ci njël beenu téere bi wa asalullah maa ngi ñaan yàlla nag at tawfiq mu dëppale ñu ci yiw wa xaatimatil xayri ak mujjantelu suñuy mbir nekk ci yiw lii ñeel ma wali ahba wali ahibba yi ak samay coog samay soppe wal muslimiina ay way ngëm yàlla yi way wommatu yi ajmaina booleen seen kon ci kaw nii la ko al imam al-Hafiz an-Nawawi jeexe lu am ma am solo la wax nii moo taxoon ñu ne woon lii moom eh, nañ ko partager ndax dina am solo ci affaire bi ñu xam fiqhu du'a kon ñaani ñuy def yëpp mënoo jël sànni sa bopp ci tempête de neige bi fa même wala ci biir géej gi nga xam ne daa sàmbara ñu météo di wax zone waaw il faut clouer toutes les bateaux tous les bateaux au bu fi benn bateau traversé préfecture yi ci réew yi nga xam ne normal nañu waaw les pays normaux ñu ne benn bateau du du du du dem du géej géej wala oto yi policiers yi oto bu ngeen gis muy jël le risque na ngeen ko dóor amande bu ngeen immobiliser ko ba pare daal di amende waaj yooyu am ba pare yow ngay jël risque